moo ma dal ñaan yàlla qaala Abdul Malik Abdul Malik mi nga xam ne moo jële xadiis bi ci Jaabir ibn Samura radiyallahu anhuma nee na fa ana man ra'aytuhu paa boobu man mii ci sama bopp Kuufa la dëkkoon gis naa ko man mii gis naa ko baadu ginnaaw loolu lépp ay at après qad saqata haajibaah ala aynay parce que Abdul Malik fekkewul woon xew-xew bi mais paa bi dafa gudd fan ba nee na man gis naa ko gis nga yéenam yi dafa wot dafa rot mooy dafa magee magee magee ba suuf yi sursil lañ koy wax mm. sursil yi dañoo wadda ndax mage ala ay nay wadd ci kii bi minal kibari ndax mag ndax mage wa innahu da bokk na ci yu ñàng yi mu doon def te suufe la yata'arradu lil jawaar yi mooy liñ doon wax sànq bu déggee ay kàddu yi xale yu jigéen yuy romb mu fexe di di kii di ngir bëgg leen tàppaas bëgg leen a làmbar fi turuqi ci yoon yax misuhunna di leen di leen kobos di ci sàcc plaisir wala yaazu billah paa bi man bi man noonu moo tax yoon saa saa sayxun moom bokk na ñi nga xam ne ñoom <laughs> ñu gën a am problème ak imaamun imaamun kazzab sayxun zanin imaamun kazzab waaw allahu akbar kon mu nekkoon yarmizuhunna waaw di kobos di jàpp gaa yi eh, yi di leen yakkataan ba di àggul sax ci yakkataan ndax amul kàttanu <laughs> yakkataan <laughs> waaw <laughs> waaye di leen kobos quoi di leen di leen di di sàcc plaisir ci àddina bi wal iyaadu billah wal iyaadu billah mu ne muttafaqun alayhi hadith bi al imaam al Bukhari waaye naka noonu al imaamu muslim abul husayn rahmatullah alayhi ma ñoo ko solo léegi laaj bu njëkk bi mooy est-ce que ñoom ñaar dongongono ka solo ñu ne la hadis bii de seen sëriñu al imaamu ahmad ibnu muhammad solo na ko ci musnadu sa'd ibn abi waqqas radiyallahu anhu waaye seen mbokk taalib al imaamu abu daawud as-sijistaani ak al imaamu an-nasaa'i ahmad ibnu shu'ayb an-Nasaa'i rahmatullah alal jamii solo nañ ko al-imaam al-haafiz al-Buxaari rahimahullahu ta'aala indi na ko ci ñetti bérab kitaabul adaan baabu wujuubil qiraa'a lil imaam wal ma'muum foofu la ko njëkk indi ak baabu woofu indi ñaari version la ci indi waaye après mu indi ko kitaabul adaan baabu yutawwilu fil uulayayni wa yaxdifu fil uxrayayni ah wa yaxdifu wala yaxdifu fil uxrayayni al imaamul Buxaari bu jëlee kitaabul azaan ah kitaabul kitaabul azaan kitaabul azaan rahimahullahu ta'aala al imaamu abu abdillah Muhammad ibn Ismaa'iil amiirul mu'miniin radiyallahu ta'ala anhu mu ne haddathana Musa mu ne nettami Musa di Musa ibn Isma'il al-Minqari mawla Abu Salama at-Tabuzaki al-Hafiz al-Basri rahimahullah génnaat na 223 rahmatullahi alayhi qala mu ne haddathana Abu Awana mu nekk ñu nettal ma Abu Awana di al-Waddah ibn Abdillah al-Yashkuri al-Wasiti al-Basri al-Hafiz al-Bazzaz al-Basri rahimahullahu ta'ala gane àddina 122 génnaat na 175 rahmatullahi alayhi Ah, qaala mu ne Abdul Malik ibn Umayr mu ne ko Abdul Malik ibn Umayr ibn Suwayd ibn Jaariya al-Qurashi al Abu Amr ñu Abu Umar gane àddina la 33 moom mii nag ku guddoon fan la léegi dama lay wax ku dudd l'an 33 jamonoy xilaafa Seydina Ousmane génn àddina 136 la ans Allahu akbar 103 <laughs> ans dund ne woon Kuufa Kuufi la rahimahullah mi al-Kuufi rahimahullahu ta'ala muy Abdul Malik moom mii moo ne man gis naa waajooju gis naa paa boobu noonu sang bi ñaanoon ñaan yàlla ga moom bi muy judd rek xew-xew boobu weesu na parce que xew-xew boobu jamonoy Seydina Omar la woon radiyallahu anhu te Seydina Ousmane kii jamonoy Seydina Ousmane la gane àddina mooy moom dafa deux ans après ci la Seydina Ousmane génn àddina moom bi muy judd Seydina Ousmane Euh, bi muy faatu deux ans la am kon xew-xew bi mais gis na paaba gis na paaba muy Abdul Malik ibn Umayr radiyallahu ta'ala an Jabir ibn Samura moo ko jële Seydina Jabir ibn Samura ibn Junada ñii ne no Amr ibn Jundub ibn Hujayr la ibn Riyab Habib ibn Suwada Eh, ibn Amir ibn Sa'sa'a as-Suwa'i al-Amiri al-Kufi Abu Abdillah ñi ne Abu Khalid wax nañ la moom baayam saxaaba la woon radiyallahu anhu moom nag ak génn àddinaam nañ cee wuute am nañu ne 66 am ñu ne 73 am ñu ne 74 am ñu ne 76 wallahu ta'ala a'lam radiyallahu anhu ma annahu qaala léegi mu tudd hadith bi shaka ahlul kufati Sa'dan ila Umar radiyallahu anhu fa azalahu wasta'mala alayhim Ammaara <laughs> Ammaar ibn Yaasir radiyallahu ta'ala anil jamii' kon mu ngi noon fële nag la wax beneen bi da ko gàttal waaw kuntu usalli bihim salaata rasuulillah sallallahu alayhi wa sallam salaata al-'ashiyyi laa axrimu anhaa arkudu fil ulayayni wa ahdifu fil uxrayayni fa qaala Umar radiyallahu anhu zaalika dhannu bik kon léegi dañu xool al-imaamu Abul Husayni Muslim ibn al-Hajjaj moom kitaabu salaa la ko indi baabul qiraa'a fi zuhri wal asr mu indi ci benn version indi ci ñaar benn hadis Yahya ibn Yahya Allah rayhanatu Nisapur <laughs> oh noo Yahya ibn Yahya noo ku yéemi muy Yahya ibn Yahya ibn Bakr ibn Abdurrahman ibn Yahya ibn Hamad at-Tamimi al-Hanzali mawla al-Minqari mawla Abu Zakariya an-Naysaburi al-Khurasani rahimahullahu ta'ala gane àddina 142 génn àddina 226 rahmatullahi alayhi thiqatun sabtun imamun wax yow waxal lu la neex la wax ci lu baax <laughs> ah ah waaw ah Allah Allah moo tax imaam Ahmad doon wax naan maa axrajat Xuraasaanu ba'da ibn al-Mubaarak mithla Yahya ibn Yahya mu ne imaam Ahmad ibn Hanbal rahimahullah boroom ngir mu ne Xuraasaan bilaadu Xuraasaan ah Xuraasaan le Khorasan xam nga Khorasan mooy fan <laughs> bilaadul iraq yeeg bilaadul iraq e, iran ñooñu côté yooyu ñoom ñooy bilaadu xurasan mu ne waaw gis nga xurasan mosuñoo génne mooy bilaadu iran yeeg façon yooyu yoog ouzbek yeeg xëysiet <laughs> mu ne mosuñoo génne ku mel ni ginnaaw Abdallah ibn Mubarak al-Marwazi bi dëkkoon Marw ginnaaw moom ku mel ni Yahya ibn Yahya mi amul <laughs> la hawla wala quwwata illa billahi qaala mu ne akhbarana Hushaym mu ne ngi nekk mooy Hushaym Hushaym ibn Bashir hmm? ah Hushaym waaw Hushaym Malik waaw Hushaym ibn Bashir ibn Qasim ibn Dinar as-Sulami Abu Muawiya ibn Abi Khazim as-Sulami al-Wasiti al-muallim al-Bukhari al-asl rahimahullahu ta'ala génn gane àddina 104 génn àddina 183 rahmatullahi alayhi an Abdul Malik ibn Umar gis nañ ko sànq an Jaabir ibn Samuritiya gis nañ ko sànq radiyallahu anil jami' anna ahlal Kufati shakaw sa'dan ila Umar ibn al-Khattab radiyallahu anhu fa dhakaru min salatihi fa arsala ilayhi Umar fa qadima alayhi fa dhakara lahu ma aabuhu bihi min amri as-salati fa qala inni la usalli bihim salata rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam na ahrimu anha inni la arkudu bihim fil ulayayni wa ahdifu fil mooy damay gàttal ah fil ukhrayayni fa qaala zaaka zannu bika ya aba ishaq léegi walillahi alhamdu minna kon taxrij ba léegi léegi nag mu des njàngat yeneen façon njàngat mooy ginnaaw njàngat bu bi di wàllu li jëm ci taxriib bi waa ñaareel bi mooy lan mooy lëkkaaleem ak baabu karaamaatil awliyaa wa fadli bunt bii di wax kii li nga xam ne mooy karaamaay awliyaa yi ak seen gëneel dañ naan la gisoo imaamu Nawawi ba mu commencé xadiis yi kan la njëkk a commencé karaamam Seydina Siddiq te xadiis Abu Muhammad Abdurrahman ibn Abi Bakr ci baril gi nga xam ne moom la borom bi baril lekk biir këram reer ba ñu yaakaaroon ne ñii du leen nañ ciy bokk rek ñu lekk ci ba mu gën a bari biñ paree mu gën a bari fuuf ñu yóbbul ko yeneen saa salaam yeneen saa salaam dugal ci loxo moom gën a tee barkeel ba ay nit ñu bari lekk ci suba bi benn yaar mu teg ci li nga xamante ne mooy Seydina Omar radiyallahu anhu ah karaamaam gi nga xam ne mooy bokk ci muhaddasuuna yi bokk ci kilifaay muhaddasuuna yi nga xam ne borom bi da leen di yenki walay xeetu xam-xam yoo xamante ne kojug yonent bi alayhi salaam la te duñu yonent alayhi salaatu wassalaam léegi mu teg ci karaama gii nag Seydina Sa'd ibn Abi Waqqaas mooy lan mooy dafa feeñ karaamatu al wali waliyillahi Sa'd ibn Abi Waqqaas ci ñaan bi nga xam ne ñaanam gu nangu gi nga xam ne yonent bi alayhi salaam moo ko ñaanaloon allahu akbar allahu akbar waaw moo tax laaj nañ ko waaye yow Saad ah Saad yow kañ nga kii sa ñaan kañ la nekk nga amee lii nga xamante ne mooy nangu ñaan mu ne bésu Badar la waaw waaw <laughs> bésu Badar la mata asabtu dalla qaala yawma Badr qaala an-nabi sallallahu alayhi wa sallam allahumma istajib li Sa'd nee na yeneen saa sa moo ma ne borom bi del nangul saa bi ñaanal waaw te imaamu Tirmidhi soloo na al imaam Ibn Hibbaan ah, loolu imaam li ñu wax sànq imaamu Tabaraani moo ci yoonu ash ah, mu mursal waaye imaam at-Tirmidhi soloo na jële ci imaam ci Seydina Sa'd ibn Abi Waqqaas radiyallahu ta'ala anhu hmm? na Ibn Hibbaan al-Haakim ci yoonu Qays ibn Abi Haazim boobu moom mu jokkaloo parce que moom mooy Qaysun Qaysun maalahu nasiru qaysun maalahu nasiru mooy benn ki nga xamante ne taabi'i bi nga xam ne moo jëlee ci al-ashara al-mubashirina bil janna muqaddam la fekk na jamono yeneen saa sallam mais jotu koo gis qays ibn abi hazim mu ne yeneen saa sallam moo ne mu jëlee ci sayyidina Sa'd mu ne yeneen saa sallam ne allahumma stajib li Sa'din idha da'ak mu ne yeneen saa sallam dane ma man sa dane allahumma e sa borom istajib nangulal li Sa'din nangulal sand ida daaka bu la ñaanee waaw muy karaama gu rëy gu Seydina Sa'd ibn Abi Waqqas ci ñaanam gu nangu Allah mooy bokk na ci karaamatul awliya mooy seen naan nekk loo xam ne day nangu day gaaw a nangu waaw nangu ko nag wax nañ la yan façon nangu la yeneen saa sam ci boppam moo ko leeral waaw mën na laa jox li ngay ñaan léegi mën na la ko dencal mën na la fegal loo xam ne ayu tool noonu ah. waaw kon nag mu ngi noonu lépp loo xam ne ñaanoon na ko keroog gis nañ ko mu daal di feeñ ci li nga xamante ne nii mooy ci waajim ko ñaanoon muy karaama bu rëy googee moo tax al imaamu nawawiyu rahimahullah an nawawiyu bi muy saraa xadiis bi mu ne xadiis bi moom leer na waaw waaw mu ne daf ci nekk karaama waaw waaw boo xam ne day leeral karamatul awliya voilà kon nag mu ngi noonee quoi day nekk karamatul awliya moo xam ne da cee feeñ allahu akbar allahu akbar waaw waaw waaw Ah, mu ne kon loolu da cee leer quoi Seydina Saad li nga xam ne ñaanam mooy dafa nangu woon lool mooy lu ka loolu wax imaam indi ko fi mooy boo leen moo tax ñooñu defal attention ngay tooñ wàllu yi waaw parce comme lii kenn ci ñoom di wax naan seen der euh, daaru masmuuma la dañ koo poi dañ koo empoisonné gis nga boo lekk lu ñu empoisonné nooy def da ngay daayif <laughs> da <laughs> waaw gis nga boo nee ci seen der yow mooy yow yaa jël poson acide lépp jaxase te da jël poson boo xam ne def jël acide sotti ci benn kaas bu rafet daal di jël daal di naan ba sa biir fees nga ne daal di jeex après lu ci def ci almeer yi lañ yóbbu da ngay diir wal iyaadu billah moo tax attention ci di tuuma nitu yàlla waliyullah attention di tuumaal jaamub yàlla boo xam ne yàlla yekk ko doon hadis bi ginnaaw loolu lu kaale bi di euh, moo ji ki num tudd karaama gu leer googu ngir Seydina Saad ibn Abi Waqqas radiyallahu anhu leneen loo xam ne dañ ciy jànge mooy ni Seydina Umar def te ñu ko doon wax sànq mooy li nga woon nekkee niñ naan sa homme de confiance xam nga Seydina Sa'd ibn Abi Waqqas moo tax Seydina Umar ba muy faatu ñu wax li ñu waxoon sànq fàttali ko ñett destitué wu ma ko parce que dafa war wala daa daa daa incompétent non te bu ngeen ko falee fal ngeen xalifa yoneen saa saam ku ko jar ku ko mag te képp fal sama gannaaw na nga sukkandikoo ci Sa'd waaw mooy boo nee njiit kilifa boroom kër jiite ay ay ay apprenti chef de chantier chef de service chef de nangam ministère ak tamit benn député walla chef de cabinet wala yu mel noonu wala mairie bi say homme yi nga jiite TP yi travaux publics yi ñi nga xam ne yaa ci jiite ñenn ñi yooyu ak mooy yoo mën a jiite rek bu gaa yi ñëwee di am ña mu ñu jiite ñu ñëw di jàmbat ka ka nekk seen chef nga teg leen fa déglu leen bul ne ah non ma yéen ñooy topp leen ne c'est mon de confiance xam naa ko te xam naa Omar xam nga Seydina Omar moom li mu am kooku keneen du ko am parce que Seydina Sa'd mi jaay yeneen saa sàmm yeneen saa salaam ñaanal ko ñaan gu nangu ba pare ak ngëneel yu mag yi yeneen saa salaam wax ci Seydina Sa'd ibn Abi Waqqas radiyallahu anhu boole ko ci fukk yi dina mag ci saxaaba yi. yi nga xam ne nee na saadun fil janna yoneen saa sam nee na saad ajjana la jëm ñun fii kat moo fi taxaw nga naan sama homme de confiance ku yoneen saa sam ne diw fil janna amut léegi bu dee da nga ko ñiital fenn mu ñëw gars yi commencé di jàmbat loolu na ko prendre en compte yow parent bu gars yi jàmbat waa diw mi nga xam ne moom nga bàyyi suñu ginnaaw tout le temps moom dañuy maltraité dañuy nàngam bul nay waxu ñu dëgg non nga sa enquête waaw maître bi buñ ne yow dagaa am sa école am ay professeurs yoo recruter mais élèves yi dañuy kaas naan moom jubul nangam ak nangam bul ne non non xam naa ko on a la même formation il était meilleur chez nous moo ñu a moo gën sax man mi sax moo ma gën a jub yéen da ngeen di fontu jàng leen voilà déedéet waroo wax lool déglul. ta nga def sa benn enquête sa famille na ko wax ne ko ah. am na ñuy jàmbat bu dee xam nga ne boo waxee lool moom ci pouvoiram du représailles te yow comme que yaa jiite ñëpp na fexe surveiller ba loolu bu mu ko def après moo tax Seydina Omar da ko fa jële da ko destitué jiiteetu waaw wallahi huwa Umar radiyallahu anhu te tamit dañ yàlla boo jiitee amul ngay xool ay ah, kii dañoo neexoo dañoo nàngam dañoo nàngam ak dañoo déedéet yow xoolal dëgg kon mooy loolu dafa am solo amul di jaay walla kii na neexoo sama homme de confiance sama bras droit déedéet walla lépp lu gars yi wax nga daal di koy couvrir non non non quoi que vous puissiez vous dire il va rester non lii loolu waaw ngay gis en démocratie gars yoo xam ne ñu naan la walla ñuy kaas ministre bi nangam ministère bi wala premier ministre gars di wàcc ci mbedd yi di kaas parce que il est incompétent wala nangam ak nangam vice président bi naan c'est mon choix et il reste tant que je le peux kooku ëpp rëy ëpp rëyaakoon kese la waaw kooku dafa rëy kenn du waxe lool waaw kenn du waxe lool kon loolu lu ama solo la waaye tamit mooy doo ñëw gaay si kaay rek nga new li ñu wax dëgg la da ngay def enquête waaw ah, da ngay il faut nga leerlu yaa ayyuhal ladina amanu in ja'akum fasiqun bi naba'in borom bi nee na yéen gëm yàlla bu leen ab aji kàccoor dikkalee ci ab information na ngeen ko leerlu voilà il faut ñuy leerlu moo tax Seydina Omar daldi daldi leerlu daldi daldi leerlu voilà waaw yónni koo xamante ne mooy def enquête bi koo xam ne ku ku ku neutre lay doon pas koo xam ne day ñëw ànd ak waa ji xam nga say naa Omar cërul ña nga xam ne ñoom la jiite woon demal nga def enquête bi non dafa jël ñoo xam ne ci moom la nekk Muhammad na Maslama inspecteur général d'État noonu <laughs> lañ ko mën a tudde bu doon tay nga xam ne képp koo xam ne am waaye bu nekk bépp gouverneur Seydina Omar wala ku jiite seen wala juyuusi armée yi ñu daal di lay shikaaya daal di lay jàmbat moom la Seydina Omar doon wax ne ko demal demal nga def enquête bi ba xam génn dëgg ji ci li nga xamante ne moo wuteeg moom sa wax yi nga xam ne moom lañ koy wax di ko tuumaal voilà loolu lu am am solo la mooy di leeru tamit c'est pas que yi wax nañ voilà ñu ne waaw waaye woo nangam ak nangam waaw waaw kon nag mu ngi noonee moo tax te mbir mi nekkul ne tamit dañ ciy jàngi képp ku ñu destitué wala ku ñu jële ci bërëb ab poste buñ la joxoon après gars yi di kii ñu jëlal fa ça veut dire que yow da nga koo manul wala compétent incompétent bi nga doon wala nangam wala aw xas la déedéet non non parce que Seydina Sa'd ibn Abi Waqqas kenn ginu ko woona moo tax Malik imaamu Malik doon wax naan qad azala Umaru Sa'dan wa huwa a'dalu man ya'ti ba'dahu ila yawm al-qiyamah waaw imaamu Malik imaamu daaril hijrati waaw waaw mu ne Seydina Omar de daal dinay jële Saad fa mu ko defoon muy jiite te moo gën a jub moo gën a jub moom Saad képp kuy ñëw gannaawam ba yawmal qiyaam Allahu akbar Allahu akbar pourtant ñu jële ko fa ndax jiit bi moo war a xam bu dee ne gis na ne maslaha yi li gën mooy mu jële ko fa même bu dee ne liñ koy tuumaal lu dëgg waaye nag mu jële ko fu mu gën mu jële ko fu noonu la Seydina Omar doxale Allahu akbar même bu dee ne gis nañ après que ne gaa ji lañ doon tuumaal amut ah waajalam doon wax amul mais teewul mu garder ko fi moom yóbbuwaatu ko foofale Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar waaw <laughs> waaye leneen luñ ciy jànge kon loolu loo amal solo waaw waaye tamit bokk na lañ kiy jànge mooy sëy naa sax ni mu maadoo ci ñaan gi dane borom bi bu dee xam nga ne sa jaam bi waxul dëgg waaw neewul na ah borom bi kii yàlla na ko nangam ak nangam nangam déedéet bu dee ne xam nga yow borom bi te ne waxul dëgg daa jóg ngir gistal déggatal na ko def lii ñaar yi boppam la laal mooy yow juboo affaire daa nekk koo xam ne non seulement bi gën garaaw moom mooy mënoo julli quoi <laughs> non mënoo julli waaye bu dee abasan da lim wax mooy bi gën garaaw mooy laa yàq bi du du la laa jub ci li nga xam ne mooy ak àtteem allahu akbar wala yandilu fil qadiya laa yasiru bi sariya du dox ànd ak sariya bi ki jiite lool am na lu tax du ànd ak ñoom yeneen saa salaam sariya yi doonu loon dem te wax nañu lu tax parce que am na ñoo xam ne fu mu jóge mu jóg waaw bañ tamit mu nekk farata ci ñi nga xam ne mooy ñi ñëw ci gannaawam moo taxoon mu doon def loolu def masla waaye sinon yëpp la doon dem xare yëpp boobu mu wax sand xam nga man na mën na nekk loo xam ne dëgg la waaye moom moo comprendre lu tax ndax le gouverneur manul xare yi lu ñëw mu ànd ci am na yu tax yoo xam ne day ut ay armée yónni leen moom mu toog ndax maslaxa gi foofu la nekk waaw naa Abu Bakar bi muy yónni ñoom Seyna Xaalid ibn Walid ñuy ubbi dëkk yi mais est-ce que daa àndoon ak ñoom non waaw dëgg la Seyna Omar moom day dem <laughs> euh, Seyna Ali nga nga assuré intérim ñu ne ko ah Omar <laughs> <laughs> nga toog loolu daal moo gën nga toog lijjanti kii yi ñu gérer affaire yi voilà loolu mooy loolu nit ki mën naa jàpp ne waa demul woon mu am loolu loolu mën na nekk loo xam ne moom wax na dëgg mais mu am lay boo xam ne moom xamu ko lu tax waaye waa ji waxul loolu waa jublu mooy daal sawaay waaye beneen bi tamit bi mu ne kon laa yasiru bi sariya loolu wala yaqsimu bi sawiya mën na gis muy muy muy muy muy muy muy joxe mu jàpp ne lii jubul comme na euh, naafiq bu mag ba maamu xawaari yi boo euh, Zul Xuwaysira at-Tamimi alayhi min Allah ma yastaxiru doon wax naan yeneen saa salaam gis naa ngay séddale ko wax nañ waaye gisuma nga jub wal iyaazu billah loolu mooy moom moo problème mooy gis mbir mi jàpp ne lii jubul alors que loolu moom parce que ay bëtam yu wëlbatiku la xolam bu wëlbatiku moo tax mu jàpp ne lii daa amul ndëng waaw loolu feebar boobu mën na dal sawaay waaye nag li ginatee garaaw nag mu ne sawaay de toute façon wala yaqdi wala ya'dilu bil qadiya jugul ci àtte a dafa dëng mooy jam na ko ci wàllu euh, notoriété wàllu mbir loo xam ne mbiru àddina la waaye mbiru alaaxira mënu ci tus wal iyaadu billah ah Seydina Sa'd tamit maadu ci ay ñaanam borom bi bu dee xam nga waaw ah, kay bu dee ne xam nga ke ne sa jaam bi lii ko tax a jóg yi mu wax sànq na nga ko defal ñett yi na ko dal waaw ah, kay waaw akbar hmm? walla iyaazu billaah moo tax eh? daawatu it wattaqi daawatal mazlum yeneen saa saa waxoon na Seydina Mu'aaz ak Seydina Abu Muusa al-Ash'ari radiyallahu anhuma keroog yu leen di yónnee Yaman waxoon na Seydina Mu'aaz wattaqi da'watal mazlum boo demee foofu yaa jiite de ndax jiite yu tooñ da ko yomb ku jiite gis nga bu gëmul yàlla ragalul yàlla tooñ da ko yomb parce que day am pouvoir man di def di di di jël ay décision ci kaw ay nit te dara da ko ci fekk en tout cas actuellement dara da ko ci fekk surtout bu dee daa yor plein pouvoir yi mun na ko wattaqi wattaqi da'watal mazlum mooy te dokul ñaan yàlla ak ku ñu tooñ te sëy naa dañ koo tooñ rawatina da'wat te ko képp ci yem moo tax ci riwaay imam ahmad bi walaw kaana kaafira même bu nee ne waa la tooñu bi yéefér ba pare donc bu lay ñaan yàlla muy dal kañ lay dal nag loolu yàllaa xam waaye moom dina ne rës ci sa bopp bi xaw ma nag kañ la naan rës bi yoboo nga waajal waaw tooñ baaxut waaw tooñ baaxut sëy naa radiyallahu anhu wa ardaahu waaw te dañ ciy jàng kon possibilité ki tooñ ah, nga ñaan ko yàlla loo xam ne boo ko ñaanee yàlla man naa indi ay problème ci boppam loo xam ne day laal affecté wàllu diine ma waaw waaw neewu ñaanu yàlla mu tegu ci mooy moom lii mu ñaan yàlla nga ko yemal loo xam ne waaye lim ñaan yëpp biru allah àddina bii na ko musiba yooyu dal fii waaw waaw loolu la wal iyaadu billah wal iyaadu wallahi waaye luñ ciy jànge mooy julli kon mooy julli ñeenti rakka yi ñaari njëkk yi ñoo war a gën a gudd ñaari yu mujj yi que ça soit timis tamit boo jullee ñaari njëkk yi ñoo war a gën a gudd ñetteelu rakka bi moo tax mu ne leen salaatu rasulillah moo tax ñoom sallallahu alayhi wasallam laa leen nu jul moo tax imaamul Buxaari indi ko foofu kitaabul azaan baabu wujubil qiraa lil imaam wal ma'muum ak kële Seydina al imaamu Muslim Abul Husayn mooy ci itaala gi ah ah qiraatu fi zuhri wal asr nan la ñuy jàng ci al zuhr wal asr kon nag xadiis bi am na solo waaye dañuy xam ne paa bi li mu nekke woon mooy musiba la voilà moo tax nit diñ ko gis mu yàqule ba faw gaay duñ xam lu tax ndegete yoo daa tooñoon koo xam ne jeex na ñaan na ko yàlla te waa ji génn na àddina yàlla nangu na ñaan nga waaw moo tax nit sa instant bul nekk rek waaw fugg bëgg gaa yi ne yaa waxoon keroog voilà moo kii moom sax waaye nitu dëgg nangam ak nangam nga ñëw di wax nit koo xamante ne leer na la yow ci sa bopp li ngay wax du dëgg waaye rek ngir média yi ne waaw c'est lui qui avait indexé voilà il courageux voilà gars yi ils avaient froid il avait ils avaient froid aux mais pas moom ñeneen dañu ragal waaye moom wax ko du dëgg la waa ji ñaan la yàlla mu yàq sa àddina yépp boo xamante ne nii dinga bëgg a gisaat waa ji mu ñaar mu mu mu mu mu mu baal la dootoo ko gis ndax génn na àddina voilà wallahu taala alam waaw wallahu taala alam kon dañu yem nii bii di ñëw kon ñu gis hadis beneen boo xam ne keneen ci al ashara al mubashirina bil janna ah ci seen karaama Eh, boo xam ne xaw naa niroog bii comme liñ la ko waxee woon mais bokkuñu <laughs> ah mooy ki ci mooy siiw rek waaw ki nga xam ne moom la ci nit ñi mu dina ñàkk xam <laughs> al-ashara al-mubashirina bil janna taw tuddoon nañ ko fi ci riyaad bi ci gàttal xew-xew bi waaye insha allahu taala bi du ñëw daal di koy gis